mu ne ko ku yeewu faaw nga xalaat te waaru te ku xalaat ba waaru faaw mu beru néewal ab jaxasoom te bu beroo néewal ab jaxasoom rekk daldi mucc ku topp bànneexam daldi doon jaamub bànneexam mel ne bànneexam moo ko yow ay buum mu di jaamam ku fexe nag ba mucc ci jaamu bànneexu boppam daal di nekk as gor su gore gore ci digganteem ak boroomam ak ci digganteem ak waa àdduna wa man taraka ku bàyyi alxasada kañaan kaana kon nekk loxo di ko ñeel almahabatu cofeel minan naas ci nit ñi mu nekk boo bëggee nit ñi sopp la lu waay am rek yéene ko ko ba yéene ko lu ko ëpp yaa bu na yi yow sama ndoom xizul mar i tedd ngal cam si xanaa uxoo mooy ak doyloom anit naa si wëlis nit ñi wal xanaa xatu doylu maalum alal la laa yen fa du joj du jeex mu ne ko sama doom nit day teraangaam mooy doyloo yàlla boroomam bañ a geesu nit ñi ku doyloo la ko yàlla sédd te bañ a séeneen bay xool la nekk ci loxoy nit ñi daal di nekk ku tedd fa yàlla nekk di ku tedd fa nit ñi waman alima ku xam ne anna kalaamahoo naka waxam min xilmihi bokk na ci xam-xamam mbaa tukkee na ci xam-xamam xal la kon néew kalaamu foo waxam illaa fii ma dara ci li nga xam ne yaa an nii dana ko jariñ ku xam bu wér ne baat boo wax lu mu néew néew daañu la taxawal bu ëllëgee ne la lu tax nga waxoon lii kon faw da nga néewul say wax di wax rek loo amal njëriñ mbaa nga noppi ku xam ne it jëf dafa jafe te jekki-jekki di wax rek yomb mu wóor ko ne nag wax kat li muy yomb yomb moo jëf ne ñamal lu ci nekk daañu taxawal jaam bi bu ëllëgee laaj ko lu tax mu waxoon lii ak lu tax mu jëfoon lii fay ko it lañ ko ci war a fay ku xam loolu nag daldi téye sa làmmiñ ci jëpp wax ju amul njariñ fa haadi lii wasiyat yi mooy sama dénkaane ilayka jëm ci yow wasalaam mu ne ko loolu nag mooy li ma lay dénk yow sama ndoom mu ne am nañu ne alimaamu Ali ba ko waaju bon joojee dóoree jeesi ja mu daal di xam nag ba sagoom dellu si dafa woo ñaari doomam ñii muy Xasan ak Useyn ne leen dama leen bëgg a dénk dama leen dénk ngeen ragal yàlla bañ a xemmem dara ci àdduna lu leen ci rawit bu leen ko jekki di metti lu bu leen ko teg fenn xemmem leen alaaxira te daw jëm ca fu ngeen toll dee leen jéem a def lu baax bu ngeen gisee ñaar ñoo xam ne kee dafa tooñ kee na ngeen taxaw ka ñu tooñ dimbali ko te jàppe ka tooñ seen noon booba muy génn ca tooñ ga su ma daxa topp mu woo ak seenuk fonk wa maarifata fadlihima ak xam seen ngëneel ñoom ñaar wala taqata te bul dog am ren mbir duunahuma ci lul ñoom ñaar duma aqbal topp mu dëgmal alayhima ci ñoom ñaar wa qaala te mu wax ne leen uusikuma dinaa leen dénk bi ci muhammad mi xayran aw yiw fa innahu naka moom sayfukuma mooy seen jeesi wa antuma yéen ñaar taalamaani da ngeen xam ne an ni naka man uhibbuhu danaa ko sopp fa ahibbaahu kon sopp leen ko su ma am la topp nag mu door a fite door a dicté alayhima ci ñoom ñaar wasiyatahu dénkaaneem ba al mutaqaddimata bay aji jiitu ila an qaala jëm ci ba mu wax fii aaxiriha ci mu jëm gëne yaa bu na yi yow sama ndoom al adabu teggiin xayru miiraasin mooy ngën ji ab dono wa xusnul xuluxi te rafet jikko xayru xarinin mooy ngën ji aji lëngoo maanaam ku ñi àndal di lëngoog moom mu ne nee nañu ba mu waxee xasan ak xuseynu dénkaane boobu dafa woo beneen doom bu tudd muhammad ne ko ndax dégg nga li ma dénk sa yaari mbokk yi mu ne ko waaw mu ne ko dama lay dénk loola ba noppi nag dolli la ci ne la sa yaari mbokk yi na nga leen fonk di leen toppatoo te yàlla tax te xam li leen yàlla baaxe mooy ñuy sëti ki gën ci mbindeef yi loola xam ko te jàpp ko bul dugg ci menn mbir te yëguñu ko mool bëtikuwaat nag jàkkaarloog Xasan ak Huseyn ne leen yéen te maa ngi leen dénk Muhammad mii seen mbokk la moo xam ne mooy seen ngànnaay mooy seen jeesi te xam ngeen ne ku ma bëgg la kon yéen it bëgg leen ko mu ne am nañu ne sax daa wax loolu ba noppi nag teg ci dénkaane bee nga weesoon ci gannaaw te mujj gën a mu daaneele ko ne maa ngi leen di dénk ngeen sàmm teggiin lu waaye doon na ci ku fi bàyyi ko rek doon na ci moom teggiin a ko gën da ngeen jéem a rafet jikko ndax rafet jikko mooy àndaale bi gën ci àndaale yi boo rafetee jikko rek nekk na ci bàyyi toogaaleeg way desee di yi wala karama déet jenn tedd nga aasu di gën a tedd di gën a jafe mi na taqwaa ci dagal yàlla wala maaqila amul benn làqutukaay aasu bu gën a tedd minal waraxi cig sàmm wala shafiha amul jenn aji tinoo yu am minu ko dalay wóoluloo mi ne nadami ci réccu bi sa bon na azadu yóbbal ba lil mahaadi jëm ca dellu ga alxuduwaanu jalgati maanaam tooñ alal ibaadi ci jaami yàlla yi dafa yàlla ci dénkaane bi ne leen jàmm day buñ ne woon fukki xaaj la juróom-ñeent yépp mi ngi nekk ci téye sa làmmiñ ci jëpp wax ji bokkut ak tudd yàlla maanaam tey soo làmmiñ bañ caa wax lu may tudd yàlla daal bu jàmm nekkoon fukki xaaj nga ne loolu mooy juróom ñeent ya ba ca des nag mooy moytoo toogaaleeg ñu def ñu xamul ña di moytoo toog ak ña dof xamadi daal mooy benn bay mottali fukk ya gannaaw boo nee jàmm bu doonoon fukki xaaj juróom-ñeent yépp mi ngi ci téye sa làmmiñ ci lu bokkut ak tudd yàlla kon moytoo toogaaleeg ñu desee di ña ñu dofe ña mooy benn bay mottali fukk ya mu ne nag ragal yàlla rek mooy teraanga amul jenn teraanga ju ko féete kaw amuk sàmm doyloo yàlla tey moytu lépp lu lënt ab làqatukaay la boo xam ne ku ca làqu rek raw nga mu ne it tuub dellu ci yàlla borom bi moo gën a gaaw ci faj aajo lépp nit bëgg a faj aajo rek tuub dellu ci boromam moo gën a gaaw ci faj aajoom mu ne jàmm it moo gën ci xeeti waajtaay yi ndax bu jàmm amut kenn du tala wàcc kon lu ñuy taataarloo muy koddaay muy leneen day fekk rek jàmm am waaye bu jàmm amut kenn du tala waaj moo tax mu ne kon jàmm moo gën a rafet ci xeeti waajtaay yi jàmm ji mu wax mooy yàlla may nit ñi jàmm te musal leen ci fitna bu fitna amee rek kenn du tala waajaka tartarlu mu ne leen moytu leen xir doylu nguur la goo xam ne ku ca falu doo folliku mukk waaye xir nag moom mooy caabi coono ku xas xiru rek coono bu amul àpp dikk na mu ne it bala ngaa dugg ci jenn jëf na nga ca sàkk pexe xalaat ca doo ca dugg ndax boo jekki-jekki song jëf te jiitaloo ca xalaat ba xam noo ciy duggee noo ciy génne soo tuut rëccoo ciy mujj waaye nag bu dee bala ngaa dugg ci jenn jëf jiital tekk jiital xalaat bala nga caa dugg rek mën naa am doo ci rëcc mukk mais nag yóbbal bi nga xam ne moo yées ci yóbbal yi yóbbal bi yées ci mboolem xeeti yóbbal yi mooy dem alaaxira yóbbaale fa tooñ jaami yàlla yi maanaam nekkoon ci àdduna di tooñ jaami yàlla yi dem nag alaaxira te tooñ googu wàccul saw loos loolu mooy yóbbal bi yées ci yóbbal yi wa akrama te mu teral nuzulahu ak berandeelam wa ma aalahu akuk delloom dafa daaneele dénkaane bi ne leen ka taxe day mooy ka nga xam ne àgg na ci jëf ju muy jëf yàlla da koy tax àgg na ci ak soppam akuk bañam ak jàppam ak ug bàyyeem ak waxam ak ug noppeem waxam ak jëfam lépp lépp du génn yàlla mukk mukk mukk mu ne jaam bu àgg foofu day illaa xataataxoo ndare nga dagg ko ci lay maanaam ndare nga yey ko xaala mu ne maxi ànd naag man talaasu xisaalin yetti jikko bixin na yoo xam ne ci ñoom azharu laay tiime maanaam laay gañee xalaa xas mi ci sama aji xuloo afraxu danaa bég ida asaaba ndeem jam na jub ga wa asxatu te may mer te koo waxal rekk yeey ko mu ne dama am yetti mbir yoo xam ne moo may loolu ku may waxal ku ne su waxee la jub dama cay bëgg ndax dëgg rek moo ma yitteel ma xam ko wax ko ak keneen xam ko wax ko ñoo yemoo ci man su waxee nag lu dul noona mu daal di mer ndax bu ma sañoon dëgg rek lay wax keneen it dëgg rek lay wax kon nag bu teggee dëgg ga rek ma daal di mer muy ñaar ñetteel bi nag mooy lu yàgg-yàgg du ma may saa bakkan mu yab kookee ba dal ci kawam faawu daal danaa maandu sama digganteeg moom ba duma ko def dara mbaa ma wax ko dara loo xam ne bakkan rek laa ca topp yett yi daal nee na moo tax ku ma waxal yey la ñu ne nag ba Ahmad ibnu Hanbal déggee wax jooju da ko yéem ne cey keeka yeewu nan dem seeti ko ba ñëwee mu ne ko waaw ku bëgg mucc ci àdduna mooy def xaatim ne ahmad ibnu hambal boo bëggee mucc ci àdduna na nga sàmm yenti mbir yii bi ci jëkk mooy nit ñi buñ xamadee ba dal ci sa kaw bu leen jàppe xamadi ga muy benn ñaari ba nag mooy yow ci sa bopp bul xamadi mbaa ngay topp sa bakkan ba dal ci seen kaw ñetteel ba mooy dee leen jox sa alal ñeenteel ba nag mooy bul yaakaar am dara ci seen alal lii daal boo ko defee mucc ci àdduna wa haza te lii laa yajuusu du dagan wa xayrul umóor yi ngën ji mbir ya aw satuha mooy gën jaa diggu seen mbaa nga ne mooy ba diggu doomu ca ñoom mu ne ragal yàlla yett la bu jëkk bi mooy ragal yàlla ga wayaf lool ci xolom ba du ko yàqal dara du feeñ ci biiram du feeñ ci bitteem ragal gu mel noonu moom nee na moo ñàkk ragal ñooye moo dong ñaareel bi nag mooy ragal yàlla gi dëgër ci moom ba muy sori càggante lépp lu yàlla bëggut mu di ko sori lépp lu yàlla bëgg te mooy sax ci sunna mu nekk ca nga xam ne kon rafet na njort ba sax ci ndigal waaye nag ragal na yàlla it ba di sori lépp lu ñu araamal ak lépp lu ñu sib ak lépp lu lënt ñetteel bi nag mooy ragal nga ëpp ba mu naagu yërmande yàlla jàpp ne moom mënta jaar fenn fenn ba mucc kooku moom dafa araam sañee su ko ndax day yóbbu nit mujj gu ñaaw ndax bu xasee ñaaw njort ci ne lu yàgg-yàgg moom du mucc day wax ne kon àdduna fi nekk moo ma dese lu ma ci bëgg naa ko def moo tax mu ne ragal yàlla bi ci digg bi daal moo ci gën dëppoog li ñuy wax naa xayrul umuri aw satuha ragal yàlla ba woyof lool ba du feeñ ci biir du feeñ ci bitti moom am ko ñàkk ko ñooyam ragal yàlla bi mu jiitam àgg ci naagu yërmaane moom it daa ëpp bi ci digg bi rek mu ne it yaakaar day ñetti daraja la bu jëkk bi mooy bañ ca taamu yaakaar yërmande yàlla te taxaw temm ci la koy maye te loolu la koy maye nag mooy di def la mu bëgg moom yàlla di moytu lépp lu mu tere luy tee ab jaamam maneek moom ku farlu ci sori ak mooy tey def ak topp yaakaar nag yërmande loolu mooy yaakaar ja ñu taamu ñaareel bi nag mooy rekk ne yaakaar naa yërmande yàlla waaye teewul nag nga sàggan lool bari ay mooy lool loolu moom nee na ak waru la seytaane moo ci nax nit ñetteel bi nag mooy yaakaar ja rafet lool ba àgg ci jàpp ne mucc na ba noppi àjjana dong lay dem mel ni koo ko waat loo woon mu daal di koy waat loolu nag nee na daa araam ndax suñu boroom moo ne falaa ya'manu makrallaahi illa al qawmul xaasiruun ab jaam fu mën a àgg ci boroomam rekk na boole ragal ak yaakaar waaye ba mu dogu ne man mucc naa ba noppi bu may nag muy jaam boo xam ne daa sës ci boroomam rek rek sës goo xam ne moom la ko yàlla dogal ci ak muccam bu ci sikki sàkkaa rek sikki sàkk ga nekk bàkkaar bu rëy rëy mu ne it nit ñi ci topp gi ñuy topp yàlla wuute nañu lool ay daraja wuute nañu lool ay maqaama niti kese yi ñoom la tax ñuy def lu baax mooy bëgg mucc ci sawara ak bëgg dem àjjana nga xam ne bu sawara ak àjjana amutoon ku jëf duñ la fay dara ñoom duñ jëf dara loolu nag mooy nit ñi fees àdduna muy niti kese yi ña ca topp mooy ñi nga xam ne ñu ràññiku lañ ci mbaax ndax ñoom ngërëmul yàlla moo leen tax di sonn ragal sawara mbaa bëgg àjjana taxu leen di sonn ngërëmu yàlla ci boppam la ñu bëgg ñooñu ay tànneef lañ lool waaye nag tànneef yi tànneef yi mooy ña nga xam ne sopp guñ sopp yàlla namm guñ namm yàlla moo tax ñu yëngutu di def la ñuy def amul dara luñ xemmem ci yàlla amul dara luñ bëgg ci yàlla ba ngërëmam sax seen xel nekku ca sopp guñ sopp rek yàlla seen boroom ak namm ko rek moo tax ñuy sonn la ñuy sonn ñooñu nag ñoo féete kaw ci mboolem jaam ñi wa amat taqwa ndaal ragal yàlla fa loxoo ñeel na ko salaasu maratiba yetti daraja al ula bu jëkk ba at tawaqi moo di wattandiku day gàllankoor man na it yashghalu dana soxlaal mooy dana gàllankoor sirrahu secret anil aqi wali si yàlla wa yatabattala te muy beddiku ilayhi jëm ci yàlla bi shara shirihi ak léppam ay bi nafsihi ak jëmmi boppam waxoo moom nag ak taqwa mooy ragal yàlla ga alxaqiqiyu day ko jóg dëgg-dëgg al matt boobu ga di bu ñu sàkku bi qawlihi taala ittaqu ragal leen allah yàlla xaqa tuqaatihi dëgg-dëggi ragalam mu ne ragal yàlla itam ñetti martaba la ñetti daraja la bu jëkk bi mooy rek ragal yàlla bu wéetal ko gëm ne yàlla am na te moom rek ay yàlla muy baatub laa ilaha illallah nga xam ne loolaay tee dem sawara sax ca ndax képp koo xam ne amul tawhid boobu